alimamu alxafidu annawawiyu rahimahu llahu taala mu indi xadis bu mujj bi muy mille sept cent onze mu ne wa an ibni umara radiya allahu anhuma annahu sami'a rajulan yaqul laa walkaaba qaala ibnu umara radiya allahu anhuma laa taxlif bi gayri llah fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man halafa bighayri llahi faqad kafara aw ashraka rawahu tirmidiyu rahimahullahu ta'ala wa qala hadithun hasan wa fassara ba'du al-ulama'i qawlahu kafara aw ashraka ala at-taghlib kama ruwiya anna annabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala ar-riyaa'u shirk voilà ah al imaam al haafiz rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a an-Nawawi moo di hadiis bi nga xam ne moom la ci teg mu ne wa an ibni Umar mu ngi jële ci doomi Umar ji radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ya Abdallah mu ne moom annahu sami'a ka dadaa dégg rajulan benn waay yaqulu naan laa wal ka'ba mukk la wal kaabati waat naa ko ci kaaba gi xaalum <laughs> noomar sëy noomar ne ko la taxlif bi ghayrillah ne ko eh, yow bul di waat ci kurub yàlla lu tax ma wax la lii fa inni ndax man mii di wax ak yow de sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man xalafa képp gu waat bi ghayrillahi ci leneen lu dul yàlla faqad kafara koog weddina yàlla aw ashraka wala bokkaale na yàlla mu ne xadis bi rawaahu soloona ko at-Tirmidhi al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne xadisun lii xadis la xasanun bu baax imam an-Nawawi rahimahullah mu ne fassarata firée na ba'd al-ulama lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim qawluhu wax ji nga xam ne moom la wax moom yonent bi alayhi salaam ne kafara aw ashraka weddina wala bo bokkaale na yàlla ala lii kene loolu taral la waaw kon nañ la lii la Sufyaan doon bañ <laughs> ah, waaw yoo ko commencé wax yii moom naan taral la rek gaa yi dañ ñi commencé di ko di ko di ko woyofal rahimahullah kama kem ni nga xam ne ruya lañ solo anna nabiyya kene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na borom bi julli ci moom tey sëlmal xaala nee na arriyaa u li nga xamante ne mooy ngistal kat shirkun ak bokkaale la léegi kon xadis bi na ne rawahu at-Tirmidhi rahimahullah léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce moom donc moo kaa solo ñu ne la déedéet de xadis bi imam Abu Dawud miñ gisoon sànq daal dina koy solo <clears throat> waaye naka noonu euh, euh, kii al imaamu Ahmad euh, di sëriñu imam Abu Dawud dina ko ci musnadu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa ardaahuma Allahu akbar voilà léegi dinañ ñëw riwaa imam ahmad yi parce que day gën a indi le pourquoi Seydina Ibn Omar mooy woo wax na ko daa gis benn waay di waat mais lu dina gën a dugg ci détail bi insha allah kon imaamu Tirmidi la wax imaamu Tirmidi mu ngi koy indi abwaabu nuzuur wal aymaan an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a man anna man halafa bi ghayri llahi qad ashrak mu ne haddasanaa Qutaybatu al imaam Abu Iisa mu ne haddasanaa nettan Qutaybatu Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn abdillah saqafiyu mawlaahum abu raja albalxiyu albaxlaaniyu rahimahullahu taala rahmatan waasi'a <coughs> gane àddina 148 génn àddina 240 rahimahullah qaala haddasanaa abu xaalid al-ahmar mu nekk net abu xaalid al-ahmar di sulaymaan ibn hayyaan al-azdiyu al-kuufi al-ja'fariyu rahimahullah gane àddina 114 génn àddina 90 rahimahullahu taala an al-Hasan ibn Ubaydillah mu jële ko naan al-Hasan ibn Ubaydillah ibn Urwa Abu Urwa an-Nakha'i al-Kufi génn àddina 139 am na wuute an Sa'd ibn Ubayda moo ko jële ci Sa'd ibn Ubayda di Sa'd ibn Ubayda as-Sulami Abu Hamza al-Kufi rahimahullahu taala rahmatan wasi'a kañ la ganne addina kañ la génn addina gane ak gum génn loolu dajuma ko anna ibn Umar sami'a rajulan yaqul mu ne sayyidna ibn Umar <laughs> radiyallahu ta'ala anhu ma wardaahuma dafa dégg benn waay yaqulu naan laawal kaaba déedéet waat naa ko ci kaaba gi fa qaala ibn Umar laa yuhlaf laa yuhlafu laa yuhlafu loo fi laa yuhlafu bi ghayrillah fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man halafa bi ghayri llahi faqad kafara aw ashrak imaamu Tirmidi mu ne haaza hadiisun hasan moo tax imaam an-Nawawi ne wa qaala rawaahu Tirmidi rahimahullah wa qaala hadiisun hasan voilà mu ngi noonu mu ne wa fassara haazal hadiis mu ne wa fassara haazal hadiis inda ba'di ahlil ilmi anna qawlahu faqad kafara aw ashraka ala at-taghliib moom la imaam ki indi imaamu Nawawi indi kàddu googu ci imaamu Tirmidhi la ko jële mu ne tekkee nañ de euh, hadis bi que ne lim ci jublu ci lenn ci borom xam-xam yi que wax jëm ne faqat kafara wa ashraka moom yeneen saa sa waa na wala bokkaale na mooy la taxli ci taral wal xujjatu fi daalika euh, hadith ibn Umar mu ne wane lool mooy lay wi mooy hadith ibn Umar anna an-nabiy sallallahu Ah, sami'a Umar mooy xadis bi ne dégg na Seydina naan wa abi wa abi ay saa baay waat ko saa baay waat ko saa baay fa qaala yonent bi saa saam ne alaa inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaa'ikum alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna allaha yëg ne borom bi tabaaraka wa ta'aala yanhaakum mu ngi leen di aay di leen tere an tahlifu ngeen di waat bi abaa'ikum di seen baay mu ne benn ngoog waaw mooy loolu wax waxul ne Seydina Umar yow yow yow eh yow léegi yéefir <laughs> léegi du gàttal ci diine ji loolu la am ne loolu mooy layu boroom xam-xam yi ne loolu nag côté taral la ngir nit di bañ a foowe loolu te xam ne tamit euh, bàkkaar la quoi di waat leneen lu dul yàlla voilà parce que bu doon ne day def waa ji bu koy génne ci diine ko ko exact euh, euh, ci saase mooy suy naaw war kon bi ko rek saasar di géemu naan bi ab yi wa ab yi wa ab yi wa di waat ci baayam waat naa saa baay waat naa mu ne ko yow kon Omar léegi duggaatal ci diini ji waxaatal la an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah te loolu voilà kon loolu mu loolu aw lay wuy wane ne ngir taral la mu ne wax xadisu abi hurayra imam abu isa mooy wax lii ba léegi mu ne naka noon beneen lay xadis yi naa abu hurayra radiyallahu anhu an nabi muy jële ci yonent saa sa annahu nee na man qaala fii xil fii ku wax ci ak waatam wallaati wal uzza falyaqul laa ilaaha illallaah leneen wane ne kooku defu ko yéefér laqad kafara bi ku waat leneen lu dul yàlla kooku weddina yàlla wala bokkaale na loolu mooy kufrun duuna kufr wala ko ñoom imaamul Buxaari ñooñu di woon mooy kéeféer la goo xam ne bokkul ak kéeféer gu mag gi mooy kéeféer gu ndaw la deful waa ji yéeféer damay jëf na jëfu kéeféer voilà loolu la mais du ko génn ci diine mu ne leneen lu koy wane mooy hadith Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu mu ne yeneen saa sam na képp ku ne ñu ngi ko doon wax fa léegi tamit wallaati waat yoon nañ ko bii weesu te wal afaraytumul laata wal uzza mu ne wal uzza képp tamit ku ne wal laat waat nañ ci laat wala wal uzza waat nañ ci uzza xërëmu ma makka yooyee fal yaqul na wax waa joojee laa ilaha illa allah ne la laa ilaha illa allah te waxu ko ne ko yow génn nga ci l'islam léegi voilà mu ne hada mithlu ma ruwiya an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna riya shirk voilà moom lay imam Nawawi yéndi ko mu ne lii daa niroog wax bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne inna riyaa dëgg dëgg li nga xam ne mooy ak ngistal shirkun euh, loolu moom as as la moom <laughs> mooy ar-riyaa mooy ngistal loo xamante ne de borom bi de tabaaraka wa nga ko roon a defal yaa jaam waaw léegi nag ah nga ñëw di ko defal keneen koo xam ne wute na ak bi taba tabaraka eh, eh, wa mu ne moo looloo niroo rek waaw mais tekkiwul ne mooy ngistal xeetu shirk la waaw mais ça ne veut pas dire que ki ngistal moom ci saa si def na shirk mooy shirk bu ndaw la waaw loolu shirk la boo xam ne bu ndaw la waaye tekkiwul ne léegi nag képp koo xam ne fii mu ne mi ngis gi daal di ngaa ngistal ah loolu moom day nekk loo xamante ne ci saase yow euh, euh, da ngay da nekk yéefér waaw ci saase léegi ak abu jëxli na léegi am abu jëxlin nga moo xam ne da ngay taxawaalu doxal foofu mu ne loolu ak lii ñoo yem voilà waaw mu ne loolu daal ak lii comme lii rek la kon lii la al imam abu isa at-tirmidhi rahimahullah bi mu soloy xadiis bi loolu la après mu ne waqad fassara ba'du ahli al-ilm ah, fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan al-aya qala la yura'i mooy ca jeexital suuratul Kahf borom bi ne mu ne leen ci borom xam-xam yi daal dina ñuy firi aaya boobu fa man kana yarju liqa'a rabbi képp koo xam ne yaakaar nga te gëm nga xam nga ne ngi yaakaar dajeek sa borom mu fay la falyamal ah rabbi falyamal amalan salihan na jëfe jëf ju yiw mu ne loolu mooy lan du baax mooy laa yuraa yi mooy jëf joo xam ne du ci ngis kon nii la ko al imam Abu Isa indi léegi dañ xool imam Ahmad rahimahullah ni nga xamante ne noonu lu ko ënde léegi al imaamu Ahmad rahimahullah <laughs> eh, daa gën a gudd quoi mu ngi koy indi ci musnadu Abdullah ibn Umar mu ne hadathana Husayn ibn Muhammad ah, ah, ah, al-mu'addib wal-mu'allim rahimahullah génnaat na deux cent treize rahimahullah qala hadathana Shayban mu jële Shayban ibn Abdurrahman at-Tamimi mawlahum Abu Muawiya génnaat na cent soixante-quatre qala an Mansur mu jële Mansur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Attab al-Kufi as-Sulami al-Kufi génnaat na cent trente-deux an Sa'd ibn Ubayda mu jële gis nañ ko sànq as-Sulami rahimahullah léegi moom mu ne qaala jalastu ana wa Muhammadun al dama toogoon ak kuñ naan Muhammadun al-Kindi kooku nag amuma ci moom dara ila Abdillah ibn Umar dañu toogoon ci côté ñëw ci côté Seydina ibn Umar radiyallahu man Sa'd ak Muhammadun al-Kindi ñu toog thumma qumtu min indihi nee na ma jóg fa ibn Umar daal di jóg fa jalastu ila Sa'id ibn al-Musayyib mu jóge ci Ibn Umar daal di dem ci Sa'id ibn al-Musayyib kon mooy Sa'id ibn al mu ngi woon ci soriwul woon ah muy sangu taabi'iin yi rahmatullah qaala mu ne fa jaa saahibi léegi sama waaji di Muhammadul Kindi daal di ñëw wa qad isfarra wajhuhu xar kanamam gée ngi mboq wa taghayyara lawnuhu xar kanamam kii nu mu tudd xar kanamam gi mboq ba pare couleuram <laughs> daa soppeeku fa qaala mu ne ma qum ilay jógal ànd ak man qultu ma ne ko alam akun jaalisan maaka saa ma ne ko xanaa tooguma woon ak yow léegi mu ne fa qaala Sa'id nee na Sa'id ne ma muy eh, Ibnul Musayyib ne ma qum ilaa saahibi comme que nee na nga jóg ànd ak moom ñëwal rek nga demal demal qum ilaa saahibi jógal toogaay gi nga toog ak man nga dem eh, déglu yi sa waa ji nee nga ñëw ñëwal demal nga toog ci moom nga xool lan la lay wax qaala fa qumtu ilay nee na ah, ma jóg ànd ak moom dem. fa qaala mu ne ma alam tasma ila ma qaala ibn Umar waa ji li ko mbokkaloo mooy li ibn Umar wax nii rek xanaa déggoo li ibn Umar wax radiyallahu anhu xam nga ñoom ñaar ñoo toogoon ci ibn Umar après kii Sa'id jóge foofu daal di dem ci ki nga xamante ne mooy euh, Sa'd boobu jóge ci moom dem ci Sa'id ibn al-Musayyib waa ji ñëw nag mbokk daal di soppeeku xar katam gi mu kii naan ko xanaa déggoo li ibn Umar wax qultu nee ma ne ko wama qaal lan la wax qaala mu ne ataahu benn waaye da fi toog fi ma toog fi ñu toogoon sànq fa qaala mu ne ko ya Aba Abdurrahman mu ne ko yow Abu Abdurrahman moo doon dàkkantalu Seydina Ibn Umar ah, radiyallahu anhuma alayya junaahun an ahlifa bil Kaaba ne ko est damaa am benn bakkaar benn daan dana ma dal bu dee damaa wàcc Kaaba gi. qaala nee na Ibn Umar ne ko wa lima tahlifu bil Kaaba ne ko lan moo tax nga bëgg a wàcc Kaaba gi waa ne ko idaa halafta bil Kaaba léegi Ibn Umar da koo laaj xaarul mu tontu ko mu ne ko idaa xalafta bil kaabati faxlif bi rabbil kaaba fa inna Umara kaana idaa xalafa radiyallahu anhu qaala kallaa wa bi fa xalafa bihaa yawman inda rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taxlif bi abik wala bi gayri abik fa innahu man xalafa bi gayrillahi faqad ashrak nee na bii ko Ibn Umar ne la toora ngay waat ci kaaba gi boo bëggee waat waatal ci borom kaaba gi moom laa wax ne wa rabbil kaaba man nga ko wax waaye bul wax wal kaabati déedéet waaw wal masjid wa masjidi rasulillah déedéet sa sallam déedéet wa rabbil masjidi fu <laughs> la waaw borom jàkka muy borom bi tabaaraka wa taala mu ne ko lu tax ngay waat ci euh, bul waat boo bëggee waat waatal ci borom kaaba gi ndax Omar kat di saa bàyyi muy Seydina Omar radiyallahu anhu kaana nekkoon na idaa xalafu masoon a waat xaala da doon wax kalla mukku wa ab yi waat ko ci saa bàyyi laa mu ne fa xalafa biha yawman benn bés mu def ko inda rasulillah fekk ndawal yàlla le saa sam mu nga foon fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ndawal yàlla le saa sam ne ko laa taxlif bi abi ne ko Umar bul waat di waat di jaar ci sa baay wala bi ghayrillah ak leneen parce que bu nekkoon sa baay man na nit man na ne bon baayam Xattaab bon kooku fekkawul sax diine kon xam a amaana kon man naa waat ci euh, keneen ku baax ab yonent wala malaaka wala leneen yonent saa salaam nag daal di tëj buntu boobu ne la wala bi xayrillah bu caagante ne bul waat ci sa baay mais bul waat ci leneen lu dul yàlla fa innahu dëgg-dëgg man xalafa képp ku waat bi xayrillahi ci leneen waat keneen ku dul yàlla moom faqad ashraka kooku bokkaale na yàlla <laughs> lii moo xonqloo waa ji gis nga salaf affaire yi bu leen waxu yeneen ci bari saa saam ni mu leen doon tuuti surtout loo xam ne mooy xaare wuñ ko woon suuf dañu nekk nga loo xam ne la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim non mais waxu alquran yu leer nañ ña ko jam bu yàgg ñu ñëw koy xam ba pare des fois tere <laughs> fii la nekk voilà ñu def <laughs> waaw yàlla tere nag ki nga xam ne moom day def bu dee ñun ñooy xalaate noonu lan ngay xalaat ki nga xam ne moom xamagul woon yow bu dee boo xamee sax te àndul ak sa intérêt waaye sa waay nga doxal sa intérêt bàyyi li li yàlla wax tabaaraka wa taala ak li ndawam bi sallallahu alayhi wasallam waa léegi ku mel noonu lan ngay xalaat kooku bu doon xamul ñu ñëw fekk na ko lii ngay def du doon waaye yow da koy teg ne alhamdulilah ndéem bu xamee moom du ko teree def loolu mais léegi bu xamul nag day gën a dee nga am gis nga salaf yi fa mu nekk ba pare muy mbir mi gis nga gis nañ ci wàllu image yi bi ko waa naan ah man de damay liggéey lii sama loxo laay liggéey te sama maisha sama dund ci laa koy amee te damay defar suwar yii Ibn Omar ne ko Ibn Abbas radiyallahu anhu ne ko udnu min jegesil mu koy ak jegesil ba mu jege mu jël loxoom teg ko ci boppam ne ko man duma la wax lu li ma dégg ci neen saa salaam waaw kullu musawwirin fi naar képp koo xam ne day defar image yi safara la ji waa ji mel ni ku ñu rëbb benn benn wax yow benn yat ci doq barre de fer waaw non seulement mel ni ku ñu électrifié mu ne kat kat daaral tii ba sëriñ bi seetlu ko ci moom ne ko boo manul lu dul nga def li da fasna shajar wa ma la ruuxa fii waaw defaral garab wala loo xam ne amul ruux mooy salaf yi noonu leen jàngaleem yonent may sa sam noonu touché quoi mooy waa yi nii dafa natt boppam li Ibnu Umar wax waa ji waaw mooy moom du njàngale bi saa saa dañoo ñuy xoolante ku nekk di ko faa sax xam naa saa lay wax di lay wax naa nga waaye naa nga waaye ah ah saa moom mu ngi xalaat boppam waa mais man kon lii nii ma doon def amaana moom da ko doon def te lay gën di wat ci kaaba geeg yooyu Ibn Umar ne ko nag yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne képp ku fi waat ci leneen lu dul yàlla kooku bokkaale nga yàlla. waaw xaw la waa ji ñëw bokk ba ñëw di ko wax waaye ji. daal di tiit waaw akbar ba ñëw di wax lii kon vraiment jazaahumullahu anil islami xayra quoi salaf akbar waaw kenn du nekk di leen fontoo ak jàpp na yow fii mu ne yaa leen féete kaw ku dul xam ne daa yabaate ah, daa topp bakkanam wala nit ña ña muy déglu ñoo waaw ku nekk ci ñun rek na natt njàngale yeneen saa saa est-ce que toll na la mu tollu gaa yi bu ñu déggee ñoom loo xam ne ñu ngi koy def du noonu dégg yeneen saa saa teew ko est-ce que di dinañu peur bu toll noonu dinañu saisir tiitaange bu toll noonu dinañu jàpp ne ak loo xam ne du cinéma allahu akbar waaw allahu akbar allahu akbar kon hadis bi kon gis nga nii la ko al imaamu Eh, ahmadu ibnu muhammad daal di solowee eh, rahmatullahi ala aljami voilà <laughs> eh, allahu akbar allahu akbar <laughs> <laughs> ah ah non loolu moom lu garaaw la quoi léegi ginnaaw bi kon suñu lëkkaaleeg suñu bunt bi mooy bunt bi di tere an nahyaanil halifi ah, bi ghayrillah di tere di waat ah, ci leneen lu bi maxluuqin ci mbindeef mooy li kaaba gi lu mu màgg màgg mbindeef la waaw ñu bari loolu lañuy wax non moom daal yi man li may màgg lu ma li may kii lu màgg la gisoon nañ ci jotaay bi ñu génn masala yi ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax ñu ne la loolu même ñu naan bu dee ne dangaa waat ci boo xam ne dafa màgg mais ca la yelloog moom ñanaan loolu dañ koo sit ma ne loolu hadith yi yëpp jàppalewu loolu waxu yonent saa sallam li muy wane loolu dañ koo tere xas man lil lil manda bu ko defee ñu tëj buntu bi mu jeex waaw lan moo gën a yombal yonent saa sallam doon def ak li mu ne def leen ak li mu ne bu leen def ñu bako kuy waat man kaana xaalifan falyaxlif billah mais loolu leerul léegi man waxu yonent bay saa saam ginnaaw boobu dinaa ko jëndi waxu keneen ku naan ma bon am naa bon bu dee keneen garaawul nangam ak nangam non waaw war naa ko ci sëriñ diw sawaay bàyyil li ngay wax ta nga wax li la yonent balay saa wax kuy wat bàyyil di wat ci loolu waaw man xalafa bi ghayri llahi faqad wa ashrak képp ko waat ci leneen lu dul yàlla yow weddi nga yàlla wala bokkaale nga yàlla lool nag tekkiwul ne waa ji nekk na yéeféer ci saase non bul defit taxaw koo dégg mu ne eh, mu waat ci nit wala malaaka wala yonent wala yooyu wala kaaba gi wala yooyu nga ne ko yow yéeféer nga déedéet nga ne parce que yeneen saa saa wala ne la waaw mais déggoo li imaamu Tirmidhi wax li <laughs> ah loolu la parce que Seydina Omar bu moom la def est ce dana ko yéeféer ga léegi lan moo tax kon mu ne ku waat ci laata ko zaana nga wax laa ilaaha illallaah bu dee ne loolu da koo defoon yéeféer te du laa ilaaha illallaah bi lay dugalaat ci l'islam ah ça ne veut pas dire que saa yi léegi yow lépp loo ma soon a def ci lu baax màbb na léegi da ngay duggaat laa ilaaha illallaah boobu déedéet mooy laa ilaaha illallaah bi nga xam ne mooy kafaara li nga def ka kaddu boobu nga waat ci leneen naa ko ci <laughs> yooyu noonu nga ne laa ilaha illallah te mu dugg ci yow te nga bañ cee làggal sa làmmiñ bu ci làggee fexeel di def lépp ah di essayer muy denc sa làmmiñ kàddu yu mel noonu ak wax yu mel noonu parce que loolu c'est pas mince affaire yonent bi alayhi salaatu salaam daf koo tere waaw waaw daf koo tere waaw kon nag mu ngi noonu quoi wallahu taala alam loolu nag wax nañ la li gën a dëgër nag mooy jarul kafaara ku waat ci leneen jarul ni muy def rek laa ilaha illallah lay wax waaw mais kanta kafaara li boroom xam-xam yi la wax moo gina a dëgër moom lañ la fàttali léegi te gisoon nañ ko ci xadis biñ la waxoon gisoon nañ ko bu njëkk wallahu taala alam kon mu ngi noonu kon xadis bii yonent bi alayhi salaam daf ñu ko wax ngir wan ñu gravité wu le kàllaama ak suñu buntaan ndax yi di tere bi waat ci keneen ku dul am mbindeef parce que quand même ashraka ak kafara waaw loolu du ndaw waaw te kii li ko tiital mooy bu doon amaana bu ñëwoon ne ko non mooy rek eh, kii nga ah. bu ko Ibn Umar ne woon bon non jarul ngay tiit mooy rek bon def nga loo xam ne bon c'est pour temps quoi non da koo bàyyi noonu la ko waxe mu jeex waa ji mbir bu dëgg lépp loo xam ne dañ ne la boo ko defee génn na la ci l'islam wala bokkaale nga tax xam nga bokkaale li ci nekk loolu quand dina la dina tax nga seetaat sa bopp bu baax réformer sa bopp waaw loolu moom dina tax nga seetaat bu baax sa bopp waaye nag bu dee nag mbir mi dañoo ñëw wala non mooy li tax li kenn waxu la loolu buñ ko wax boroom xam-xam yi koy wax wax nañ dëgg mais c'est pour dire que euh, à nañu wax wax bi ni mu demee noonu waaw mu leer boo gisee nit ñu koy def nga war leen kii nga ne leen hé yéen li ngeen def est-ce xam ngeen gravité bi ci nekk yonent may saa saam nee na képp ku wat ci keneen ku dul yàlla wala leneen lu dul yàlla kooku faqat kafaraw ashrak wet dina yàlla wala bokkale na waaw ba waa ji loolu sax ci seen xol ñu xam ne lii la léegi boo koy leeralal ngeen ne mooy gina tagal tamit le fait que gravité wu loolu quoi loolu ngeen di ko mais doo ñëw loolu non c'est que non ne tiit pas quoi waaw xam nga waa ji moom tiit gi mu tiit masaay dum doon mosayi ne sent e demal demal leen gisew demal demal ak sa waay ci demal demal nga wuyu <laughs> waaw waaw demal nga wuyu kon mu ngi noonu ay di waat yooyu moom waatal ci yàlla waaw te eh, eh, li garaaw mooy am na gaa yoo xam ne li lay wane mooy këne boroom xam-xamu léegi xeet yi war nañu gën a góorgóorlu quand même parce li ngi gis façon nit yoo xam ne ñoom bu ñu waatee ci yàlla mooy du dëgg mais bu ñu waatee ci sëriñ ba ñu gëm wala kañu ne moom la ñu to jokk loolu moom dëgg kese la ñuy wax yàlla allah <laughs> mooy daal yàlla daal seen billaahi seen tallaahi ak wallaahi tekkiwul dara mooy fu ñu la ko waxee xamal ne njuuy la lañ bëgg te lool la ñu moom lañu ñu fas yéenee def mooy daal di lay dëbb liñ jaar waaye bu ñu demee nag ba di ñuy dëggoo ci waat am na xoo liir benn waaye imaam Shawkaani foog naa rahimahullah ci an nay di wax doon dénoncer gravité boobu naan gaa yoo xamante ne nii àgg nañ ba ba boo leen ne waat leen ci yàlla loo xam ne du dëgg facilement ñu waat ko waaye boo ñëwee ne leen waat leen loo xam ne nag ah lii moom du dëgg mooy mooy mooy du dëgg moom mu wàcc yàlla léegi mais bu dee dëgg la du waat ci yàlla dina ci waat mais jamais ci sëriñu dibu parce que kooku la gëm bu bëggee dëgëral mbir ci sëriñ boobu la bu waatee boobu ngay xam ne waa ji mu ngi door wax dëgg mais loolu ban toskare ban musiba ginu ban musiba ko gën a rëy kooku mooy fan la teg yàlla bindeef la féetale kaw boroomam même bu dee waxu ko jëfam loolu la mooy ki nga xamante ne moo ëpp doole sama xol mooy sëriñ diw ba moo tax man fu ma waate ci sëriñ diw jàpp leen waaye nag fu ma nee billaay ah yooyu moom seet leen wax yi gaa la képp ku revendiquer lool yow yow yow mooy li nga bëgg a wax mooy sëriñ diw moo ëpp doole sama xol ki borom bi tabaaraka wa waaw wal iyaadu billah moo tax euh, nañuy fàttali affaire yooyu ko ak gravité bi waaw c'est tas na gars yi walla walla barke Serigne diw ak Serigne diw waat naa ci Serigne <laughs> waaw waat naa ci Serigne diw ne dëgg la sa yooyu yëpp bàyyi leen fële ta nga waatali yeneen saa waaw kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi comme xadis bi jëkkoon gis képp kuy waat na nga waat bu Seydina Omar bi bu Abdullah ibn Omar bi ah, nanga nga waat ci yàlla wala nga noppi waaw wala nga noppi loolu digle yonent bi la alayhi salaatu wassalaam waaw te foofu fa la suñu mucc nekk ah. fa la suñu mucc nekk fa man kaana xaalifan fala yaxlif illa billah aw liyasqut